voilà léegi nag hmm? euh, am na ñeneen ñoo xam ne dañu ne léegi bon imaam léegi nañ wax li imaam muslim wax ba imaam al kii wax ba pare imaam an-Nawawi rahimahullah léegi nag mu ne bi mu waxee lii ne ci Abu Musa ñeneen ñi dañ ne ci Abu Musa la yam yëkkatiwuñ ko ba ci yonente mi alai mu ne waa imaam an-Nawawi teg ci wa ma ne qaala mu ne wa sawaabu annahu min qawli Euh, euh, euh, mu ne balagha bi Abu Musa mu ne qaala imaam ad-Daraqutni ba léegi mu ne wax sawaabu lii dëgg mooy annahu ko ne wax jii waaw loolu ci waxu kii la Abu Burda la min qawli Abu Burda mu ne kadhalika naka nii rawaahu Yahya al-Qattan an ath-Thawri mu ne nee xoolal ponkal yi gën a dëgër ñee ñu la wax yëpp ñu mooy càllale imaam Muslim bi mu fi indi mais Yahya al-Qattan al-Hafiz sëriñ ñoom imaam Ahmad bu mag bi ah al awar al qattan waaw mu màgg mi mais jële ci as-Sawri euh, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq as-Sawri amirul mu'minin an abi ishaq mu jël ko abu ishaq as-sabi'i gis nañ ko gane àddina la vingt-neuf génn àddina la cent vingt-neuf nekk maamu ñoom euh, euh, euh, ki nga xam ne ñoom israil ak ñoom isa ibn ibn yunus ibn abi ishaq as-sabi'i radiyallahu anil jami' an abi burda moom mu jël ko ci abu burda mu ne foofu moom ci waxu foofu càllalew dane mais abu burda moo ko wax moo wax ne waxtu woowu lenn la waaw hiya ma bayna an yajlisa al imam ila an tuqda as-salat mais loolu waxam la ci càllale yooyu mu new da loolu wa taabaahu waasilul ahdab te waasilul ahdab daal dina koy topp ci loolee wa mujaalit mujaalit moom mujaalit dëgërul waaye ah, mu ne rawayaa an abi burda min qawli ñoom ñaar ñii dañ koo jëli ci abu burda ci loo xam ne dañ ne ñoom waxu abu burda la waaw <laughs> mu ne wa qaala an-nu'man ibn sallam mu ne ki nga xam ne mooy an-Nu'man ibn Salam da koo jëlee an as-Sawri an Abi Ishaq an Abi Burda an abihi lii la doon wax ñeneen ñi al imam ad-Daraqutni mooy leeral li mu doon wax ñu ëpp dañu ne ma ne wax ji ci abu ñi ko soloo ci Abu Burda la am ñu ne bi gën a mooy ci baayam la yem waaye yonent bari saa wax lii loolu mukk waaw <laughs> waaw mu ne an-Nu'man ibn Salam ibn Abd Salam voilà jële ko Jastawri rahmatullahi alayhi mu jële Abu Ishaq moom mu jële ko Abu Burda mu jële ko ci baayam loo xam ne ci baayam la yem baayam moo ko wax muy avion bu mu ne lool mooy saabi waaw mu ne wala yasbutu qawlu an abihi mu ne lool saxul que lool da koo jële ci baayam mu ne wa qaala Ahmad ibn Hanbal an Hammad ibn Khalid qultu li Maxrama <laughs> mu ne léegi beneen affaire bu imaam ad-Daaraqutni bëgg a wane mooy daa bëgg a wax ne dafa am inqitaa dafa am dog-dog parce que maxrama ci boppam daa jëlawul ci baayam dara lool moo tax mu ne an wax ji nga xam ne moom la wala yasbutu qawlu an abi wax ji ñëw ci càllale imam muslim bii ne maxrama da koo jële ci baayam jëlewu ko ci baayam waaw mu fa demee noonu mu ne parce que imam ahmad nee na jële ci Hammar ibn Khalid Hammar ibn Khalid rahmatullah alayhi naa ne man maa laaj maxrama ne ko maxrama yow sami'ta min abika shay'an yow dégg nga dara qaala laa mu ne ma déedéet dégguma ci moom dara kon bu nee an bi kon an an ak an ab mooy am nag rupture am na kon koo xam ne moo dox digganteem ak baayam comme ni doomu euh, Abu Ubayda Abu Ubayda da doomu Abu Musa euh, abu doomu Abdallah euh, bi buy jële ci moom ndax moom itam sax na mu ne jëlewuma ci baayam dara kon comme kii la léegi kon day leer ne am nag rupture waaw mu ne déedéet léegi nag Imaamu Nawawi ginnaaw bi mu indee waxu Imaam ad-Daraqutni mu ne hada kalaamu Daaraqutni <laughs> non mais lii hein eh, mooy waxu ki nga xam ne mooy ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi wa hada alladhi tadrakahu bana ala al-qaa'ida al-ma'ruufa lahu mu ne lii nag mu mu a dabaatal imaam Muslim nii naan wala hadis bi wérul waru ko fi woonu indi waaw comme que moom daa sartal ne lu wér lay indi alors que fii non seulement wax nañ la que ne af hadis bi li ëpp ni mu ko solowee mooy ci waxu Abu Burda la yem bi ci gën a tawee après dane moom ci kii la yem ci ci baayam muy Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu alors que loolu benn affaire la beneen bi mooy euh, maxrama ci boppam daa jëlewul ci baayam ndax moom laaj nañ ko ndax jële nga ci sa baay mu ne déedéet kon bu nee maxrama moo jële ci baayam kon inqita am na kon fota loolu hadis bu mel noonu kenn mënu koo tudde ne lu wér la kon benn ngoog léegi <laughs> ñaara ngoog boo imam al euh, kii an-Nawawi mu ne lii de mooy li nga xam ne moom la Daaraqutni daal di dab dabaatal ne imam Muslim wala wax ko ci li indi hadis bi mu ne lii nag da koo teg ci euh, euh, seen règle seen qaayida bi nga xam ne bi ñu xam bi nga xam ne moom la ñeel ab Daaraqutni ak li ëpp ci muhaddisuuna yi rahmatullah annahu ida ta'arada fi riwayat al-hadith waqtun wa raf aw irsal wa ittisal hakamu bil waqt wal irsal wa hiya qa'idatun da'ifa mamnu'a mu ne mooy règle boobu mooy lan mooy bu dee ne dañoo am xadis boo xam ne ni mu ñëwee ñu ko soloowe ah daa am xadis bi daa am ci yoon yoo xam ne dafa yem ci saxaaba bi am yoo xam ne dañ koo yëkkati ba ci yonent bi alayhi salaatu salaam am yoo xam ne ci ci taabi'i bi la yem tuddul saxaaba bi tuddul yonent bi alayhi salaatu salaam wala mu tëb saxaaba bi wax yonent bi alayhi salaatu salaam léegi bu boobaa ñoom euh, euh, ñu ne li ñuy li ñuy àcc mooy waqf bi la ñuy dëgëral ak irsaal bi mooy kenn ci euh, saxaaba bi la yem wala sax ci taabi'i bi nga xam ne muy taal bi saxaaba bi bi wax wax ji mu ne lool euh, qaa'ida la boo xam ne bu wéradi la waaw boo xam ne bu ñu mën a jañ la li wér mu ne wax saxiixu tariqatu al-usuuliyyiin wal fuqahaa wal buxaari wa muslim wa muhaqqiqil muhaddisiin annahu yaxkumu bi raf'i wal ittisaal kenn liy dëgër euh, li nga xam ne mooy usuuliyyiin yi fuqahaa yi ak ñi nga xam ne boroom xam-xam usul yeeg fiqh comme ak Buxaari ak ak yi ak Muslim ak ñi nga xam ne ñoo xóotal ci muhaddisuuna yi masala bi kene loolu dañuy àtte ne dafa yëkkati ko li annaha ziyaadatu thiqa ndax lool nekkul lu dul yokk koo xam ne ku wér la mu ne loolu romb na wa qad sabaqa bayaanu hadhihi al mas'ala waadihan fi al fusuul as saabiqa fi muqaddimati al kitaab mu ne loolu romb na ñu leeral mas'ala bi mooy ziyaadatu thiqa mooy ku daal di jolli dara ci sanad yi wala ci matn bi te loolu romboon na euh, euh, ñu leeral ko ci lu leer ci chapitre yi nga xam ne romboon na ci muqaddimatul kitaab yi téere bi waaye bon imaamu Nawawi rahimahullah lii la wax mais da ngay gis ne a euh, vrai moom li mu tontoog li imaam ad-Daaraqutni wax am na différence ah parce que imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi moom <laughs> moom xanaa déggoo li wax dane mais surtout deuxième bi maxrama déggawul ci bàyyam xam nga loolu mënoo ne xam nga loolu mooy inqita moom de am na waaw non inqita moom am na no <laughs> non non non inqita am na parce que quand mooy am na eh, ba pare am na am am na luñ ci teg nañ nañ nañ jeexaloo mu ne waqad rawaynaa <laughs> te soloo nañ fii sunanil Bayhaqi an Ahmad ibn Salama mu ne te ñun soloo nañ ci sunanul Bayhaqi rahmatullah alayhi mooy am nañ ci jàllale ba imaamul Bayhaqi moo ko indi ci sunanam mu ne an Ahmad ibn Salama di di di soloo ba ci Ahmad ibn Salama annahu qaala mu ne zakartu muslim ibn al-hajjaj hadith maxrama mu ne man man ni ahmad ibn salama def naa muzaakara mooy di xoolan seeg di di ñuy ñuy seetaat yi man ak muslim ibn al-hajjaj bi bind téere bii di imam muslim hadith bii wax naa waxtaan naa ceeg imam muslim comme fii moom itam da ko doon bëgg na yëgal que ne bon hadith bi est-ce que ah sa téere bi ak ni mu demee que euh, hadith bii moom bu maxrama mu ne bi ma ko waxee man man man man Ahmad ibn Salama mu ne fa qaala Muslim imaam Muslim daal di may tontu na ma huwa ajwadu hadiisin wa asahhu fi bayaani sa'atil jumaa mu ne mooy hadis bi gën a jub bi gën a wér bi leeral saa bi nga xam ne moo am ajjuma lii la imaam an wax léegi nag nañ ñëw ci liñ doon wax sànq mooy ne <laughs> kene eh, imaam An-Nawawi moom fi muy waxe imaam ad-Daaraqutni imaam ad nii man nañ lool mën nañ ko jàppal ci bu njëkk bi waaw lim ne bon euh, euh, daa am yoon yoo xam ne ñu ba ñu ëpp dañ koo soloo mu yem ci waxu Abu Muusa non ci waxu ki nga xamante ni euh, mooy mooy Abu Burda am benn riwaay boo xam ne dane bàyyam moo ko wax loolu moo yi ëpp riwaay bii nag maxrama jaar ci baayam nii moom moo ne moom yonent bay saa ma ko wax te loolu problème la mais sauf que côté boobu mën nañ ko déggal imam an-Nawawi mën nañ ko ànd ak moom mais sauf que fi nga xam ne moom la wax ne mais daa am inqitan rupture dafa am nag ah kene maxrama laaj nañ ko mu ne mësula jéggi ci baayam dara waaw mais kon loolu nan lay tontoo loolu <laughs> waaw te loolu imam al-Hafiz Ibn Hajar mu koy tudd ci bi muy saraa xadiis bii di indi wax yi moo tax xadiis yii nii mooy comme niñ defoon keroog bañ boolee xadiis yële la mooy njàngat yi dañ koy bàyyi bii di ñëw parce que wax yi bokk na ci masala yi nga xam ne ci l'islam bi ba mu daj masala yi fëkk yëpp bi ci yi ci gën gudd bu nekkul bi ci gën a gudd mooy bii ay ëpp ay quarante wax moo ci am ay wute comme laylatul qadri ban bés la ban ban ban guddi la xam nga boo amee quarante wax bii itam am na quarante ak lu teg moo tax loolu dañ koy bàyyi wala bi imaam alxaafis bi bu koy wax bii di ñëw insha allah mais imaam alxaafis boobu mu ngi tudd lii nee sa waay gis nga xadis bii boroom xam-xam yi daa am ñi nga xam dañu ne non xadis bii moom alhamdulillah même bu dee ci benn ci xay ni la nekk te bokk na ci ni ñuy tarjiix xadis bii nii bokk non xadis bii bokk ci xadis bii loolu mooy ci liñ doyal mais mooy la condition que hadis boobu nekk ci sahih imaamul Bukhari wala sahih imaam Muslim amul problème amul wax ci borom xam-xam yi alors que bii dafa am problème voilà dafa am problème waaw <laughs> ne rek mu ngi ci benn ci saxiixay ni waaw bokkul nakkoor nañ ko burul loo xamante ni boroom am nuqaat comme ñoom imaamu Daaraqutni yu mag yi Euh, jamuñ ci loo xamante ne euh, andiwuñ ci ne ah lii am na problème alors fekk seen wax mu tegu ci mu mu dëkk mu nekk tamit li noonu parce que léeg-léeg imaam Daaraqutni day wax ci yooyu mais en général li ci ëpp boo seetaatee imaamul Buxaari ak imaam Muslim ñoo am dëgg mais sauf que bii nii li mu wax dafa leer mooy mais espèce bi nag nga koy def salama nee na kii boog euh, ma xam nee na man dégguma ci sama baay waaw kon nag affaire bi saway ba pare ñenn ñi ne en plus kon loolu day am ittirab quoi parce que ñenn ñi yenn riwaayaat yi ruwaat yi ñu ngi leen ci abu te ñooñu ñëpp ci abu burda la yem yenn ñi ci abu musa la yem ñenn ñi dem na ba ci yonent bi saa saam te mooy maxrama nii jël ko ci baayam te moom nee na déggewul ci baayam dara kon daal affaire bi daa am ittirab bëkkunte daa am ci biir kii yi léegi dañ koy tegi ne lu mel noonu kenn du ci man a sukkandikoo léegi kon gis nañ inqitan bi nga xam ne moom la doon wax moo tax Sa'id ibn Abi Maryam al imaam al al al al al al al al al Haafiz ibn Hajar mu ne moom eh, Saïd ibn Abi Maryam jële ci Muusa ibn Salama mu jële ci Maxrama Maxrama ne mu non neewul ne xam nga imaam Ahmad nee na Hammaad ibn Xaalid dafa laaj Maxrama ne ko ndax jële nga ci sa baay dara mu ne déedéet léegi fële nag kanta fii Saïd ibn Abi Maryam mu yokk ci ci Muusaa ibn Salama mu jële ci Maxrama Maxrama ne innama hiya kutubun kaanat indana mu ne li am ba des mooy li may nettal jële sama baa ay téere yu ne woon ci ñun léegi nag moo tax al imam mu ne wa qaala Ali ibn al-Madini sëriñu bu mag bu imaamul Buxaari bi rahmatullah alayhi mi nga xam ne moom la imaamul Buxaari yi doon wax ne man du ma wàcce sama ka kenn du sama bopp du waa kenn ku dul moom nii moom mu ne moom moom bi imam ak ki euh, Ali ibn al-Madini mu ne mu ne man de lam asma ahadan min ahli al-madina yaqulu an Maxrama innahu qaala fi shay'in min hadiisihi sami'tu abi mu ne man Ali ibn dégguma ci kenn ci waa Medina muy wax ne Maxrama moom ci benn hadis mu naan dafa jële ci baayam ni dégg naa sami'tu abi xam nga boo seetloo <laughs> dégg naa ak an loolu lañ la doon wax ne la affaire bi benn affaire la loolu mu an an xam nga fii imaam Muslim dane haddathana ibn Wahb qaala akhbarana Makhrama di Makhramatu ibn Bukayr ah al-Madani al-Makhzumi mawlahum moom mii hmm? eh, léegi eh, mu ne an abiihi la wax may waxul mukk sami'tu moo tax al imaam al-Hafiz Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne eh, mais wa riwaayatuhu an abiihi wijaada min kitaabihi qaalahu Ahmad wa ibnu Ma'iin wa ghayruhumaa wa qaala ibnul Madiini sami'a min abiihi qaliilan mais lii nii imaam ibnul Madiini ci boppam daa weddi loolu ci li gën a dëgër mu ne Maxrama ah mii nag bu jëlee ci baayam mooy wijaada la ab téere bu mu fekk comme ni mu ko waxee fii ni ñu ko gisee léegi mu ne moo tax imaam Ahmad imaam ibnu Ma'iin ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar ñu ne ak euh, moom mii loolu la. amul lu mu dégg ci baayam am ñu ne imaam al-Hafiz ci Taqrib mu ne am nañu ne Ali ibn al-Madini kat nee na dégg na ci baayam lu tuuti waaye loolu imaam Abd euh, Ali ibn al-Madini li gën a dëgër ci moom dane te moom la imaam al-Hafiz ci ci al-Fath mu ne qaa wa qaala Ali ibn al-Madini lam asma mu ne man de dégguma ahadan kenn min ahli al-Madinati ci waa Madina yaqulu an Mahrama di jële ci Mahrama innahu kana moom qaala fii shay'in am na benn hadis boo xam ne fii min hadis yi benn ci hadisam yi bu mu ne sami'tu abi dégg naa sama baay amul waaw waaw <laughs> kon nag eh, loolu mu ne léegi nag ñi wax lii ne kon lii dañuy jàppal imaam Daaraqutni li wax mooy dëkk kon hadith yi dafa am problème kon nag hadith bi manoo ko jël di ko sukkandikoo ne kon mooy hadith bi nga xam ne mooy wax ci saa bu ban kañ la mooy imaam bi di toog ci ci ci minbar bi ba ni ñuy jeexe loolu que askan la ko Yonent ma sallallahu alayhi wasallam manu la nekk parce que dafa am inqita dafa am rupture waaw. mu ne léegi nag ñoom ñu ne imaam alxaafis mu ne wala yuqaalu te deesul wax ne muslimun yaktafi ne imaam muslim comme que day doyloo fil mu an an mooy ku ne an an xam nga fii woon la maxrama an abihi bi imkaani liqa possibilité daje ma al mu'asara ak bokk jamono kese mu ne wa huwa kadhalika huna comme fii waaye dañ naan li an naa bu boobaa buñ ne loolu dañ ci d'accord imaam muslim waaw xam nga loolu mooy li tax imaamul Buxaari euh, càllal kii saxiixam gën a dëgër bokk na ci lii imaamul Buxaari yi nekkul rek que ne waa ji dëgër na ah que ne possible comme que dëgër na te possibilité dajeeg waa ji ne ci moom la jële man na nekk ak tamit ñoo bokk jamono que bu nee an day doy imaam Muslim loolu mooy réglam te la dëgëral di ko di ko ci ci Sahih bi ci muqaddima bi introduction bi di di di di di di di di wax. Euh, euh, que ne wax ju tàng ci ñeneen xam ne ñoo gis beneen côté bi que ne il faut mu sax que ne minimum que ne bu dee ñaar ñu wóor lañ que benn yoon daje nañ ko mais pas que ne possibilité daje kese loolu doyul waaw loolu rek doyul waa bu nee am ñu ne jokkaloo na léegi nag dañ naan la foofu dañ naan la loolu buñ buñ même moom buñ ko daab xooralee imam muslim rahmatullah alayhi mais bu dee possibilité ñu daja dajala ak ñu daje ak ñoo bokk jamono am na que ne loolu dinañ ko nangu mais dañ naan fii dafa wujuud tasriih an mahrama bi annahu lam yasma' min abiihi kaafir fi da'wal intimaa imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne gaayooy ne mais le fait que lu leer nañ dañ koo am ci mahrama ñu laaj ko ndax dégg nga ci sa dara mu ne déet déet leer na ne lii moom mooy rupture am na waaw waaw <laughs> kantaan ñi ne ittiraab daa bëkkante mu ne faqad rawaahu Abu Ishaq wa Waasil al-Ahdab wax nañ ko sànq ci imaam euh, kii di wax imaam al euh, ki euh, nu mu tudd ad-Daaraqutni te imaam an-Nawawi indi ko wa Mu'aawiya ibn Qurra wa ghayruhum an Abi Burda min qawli waaw loolu lay waxaat imaam al-Haafiz mooy wax li ci al-Fath te ne loolu Abu Ishaq as-Sabi'i Waasil al-Ahdab Mu'aawiya ibn Qurra ak ñeneen dañ ko jële ci Abu Burda loo xam ne waxu boppam la. mu ne wa haa'ulaa'i gaa yi nag te ñii min ahlil Kuufa ñii ñëpp waa Kuufa lañu te wax nañ Abu Burda juge la woon Kuufa fa la nekkoon wa Abu Burda kuufiyyun fa hum a'lamu bi hadithihi min Bukayr al-Madani ñoom waa Kuufa taalibe yi nga xam ne ñoo ma a takkook moom Kuufa nekk ak moom yàgg ak moom mais ñoo gën a xam haditham que Maxrama ngi nga xam ne bu dajeeg moom mooy dañoo daje ca aj ga wala Medina kese wala moom mu dem fële te du fa toog toog kay xam nga ne mais moom moo gën a dëgër waaw te Maxrama dañ moom ci baayam la ko jëlee ah sama baay dara. mu ne dañu wóoruma adat ñii ñii am mbooloo lañ ñu bari bokku taalibeem yi nga yi nga xam am ñoo dëkkoon waxuwata maxrala kenn la wa aydan falaw kaana abi burda marfu'an ñu am na ci rahimahullah ibn abi musa amoon na ci radiyallahu anhuma ci bi loo xamante ne nii lu ñu ba ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam lam yufti fihi bi ra'yihi bi xilaaf al marfu' abu burda ci boppam laaj nañ ko saa boobu moom mu waxee ci loo xam ne da ne ah moom lii la ko jàpp moom lii la gis que ne lii la loo xam ne xalaatu woppam mais bu ci amoon loo xam ne leer na nit ñi bàyyam ko jële xam nga mu jële ko ci yonent bi alayhi salaam moom Abu Muusa radiyallahu anhu mais dina ñëw ñu laaj ko ci masala boobu muy muy muy muy waxe xelam ah mu ne imaam al-Hafiz mu ne lii wa tax nag waliza jazama Daaraqutni bi anna al-mawquufa huwa as-sawaab waaw neewuñ ne hadith bi yëpp ma yàqu de ma ne moo la imaam daal daldi euh, euh, euh, li nga xamante ni dogu kene ma ne bi ci Abu Burda loolu mooy dëgg mooy li gën a jub waaw wallahu taala alam <laughs> waaw <laughs> ah kon loolu mooy day am lu lu lu lu mu def ci xadiis bi <laughs> eh? waaw lii nii day wane ne kon hadis bii nii eh, eh, ñi nga xam ne ñoo jàpp comme ñoom imaam eh, an-Nawawi na ko ñoom al imaam al Ibn qayyim rahmatullah alayhi comme ni ñu koy gisee bii di ñëw que ne bon mën nañoo boole hadis yi quoi mën nañu imaam an-Nawawi moom nekku fi di boole daan mbir mi lenn la hadis bii moo fi gën a dëgër comme li imaam Muslim wax bi nga xamante ne ci lañ ko laaj ne ko ah <laughs> yow oh, oh, imaam Muslim hadis <laughs> bii moom. <laughs> Eh, li li nga xamante ne moom la Ahmad ibn Salama ne ah man zakartu musliman al Hajjaj haditha mahrama hadha fa qala Muslim rahimahullah wa ajwadu hadithin wa asahhu fi bayan sa'ati al jumu'a mu ne waa waxtaan naa ceeg moom de mu ma hadith bi muy bi moom mooy bi gën a rafet bi gën a baax bi gën a wér ci bi leer saaboo bi loolu insha allah malgré loolu dañ naan affaire bi li gën a dëgër mooy eh, eh, eh, que ne hadis bi contrairement ak li imam nawawi ak hadis ak saa imam Muslim li imam Muslim kii mooy hadis bi daa am inqitaa noo dafa waaw bu boobaa nag bu ñëwee ci wax gi bii di ñëw nag waa léegi kon ban saala parce que imam nawawi ñaari hadis yi kese la fi indi ngir leeral ko kon <laughs> yow na ngaa bëgg a wax ne kon instant bi saa kon lii leeral hadis bi leeral ko mën la est-ce que ah, insha allahu taala leeralu ko mooy dañ naan li gën dëgër mooy waxu la boo xam ne ci biir wax yi comme ni ñeneen ñi wax di waxe waaw waaw léegi kantaa yëkkati ko ba ci maxrama ba ci euh, maxrama yëkkati ko jële ko ci baayam mu jële ci abu burda mu dem ba ci abu muusa la sari mu jële ci saa salaam loolu du lu gën dëgër même bu dee xadiis mu ngi ci imaamu muslim ibn al xajaaj lii nga xam ne moo ci gën a dëgër mooy wax bi waxu abu burda la waaw moo ko wax comme ni nga xam ne taalibeem yi nga xam ne ñoo ko gën a jege ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gën jege fuuf dëkk moom fi nga xam ne mooy kuufa ñoom ñi nga xamante ne ñuy mbooloo comme niñ ko tudde léegi ñoom noone lañu ko waxe jële ko ci moom waaw ñoom Abu Isaaq ak ñu mel ni ñoom loolu lépp day wane ne kon mbir mi eh, insha allah li gën a dëgër mooy ne eh, eh, manuñ ci ñëw rek sukkandikoo ci ne affaire bi leer na waaw amatul débat ci ci ci masala bi yonent wax na na hiya ma bayna an yajlisa al imaamu ila an tuqda salaa dañ naan ah ah ah. <laughs> ah ah ah on n'est pas d'accord ku ko jàpp nag comme imaamu Nawawi saxal loolu ah falahu hada mën nañ ko ko bàyyee mais bu dee dañuy xool rek tey tarjiixal tey wax te yàlla tax tey wax rek te yàlla tax tamit te d'après lii données yëpp données eh, joxe. li nga xam ne moo agsi ci ñun ak ni ko borom al imam ad-Daraqutni waxe nii da ngay gis ne waxam moo gën a noonu insha allahu taala imam an-Nawawi feneen la tontu waaye tontuwul ci inqitaa waaw dog dog bi mu wax tontuwu ci waaye tamit le fait que ñi ëpp ci taalibe yi euh, Abu Burda yi te dëkk ku fa dëkk moom soloowuñu ko mukk ba yóbbu ko ci yonent bi saa saam te ñoom mbooloo lañ ko comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar wax waaw alors que <laughs> Ah, waasil waasil al ahdab abu ishaq as-sabi'i muawiya ibn qurra ñoom ñëpp ñu jëla ko ci mam abu burda mu wax ne waxi boppam la dëkkat moom kuufa mais kooku waxam ñoo ëpp doole que wax yi nga xam ne dëkkul ak moom ba pare moom mi ne ci bàyyam ni ko jëli nee na man sama baay dégguma ci moom dara muy maxrama kon nag ci kaw noonu dañu naan xadiis bii Eh, dëgg la rawaaw mu ngi ci Sahih imam Muslim mais li gën a dëgër mooy du mawquuf bi du marfu' bi mooy lii gën a dëgër waaye mooy mawquuf bi mooy li nga xam ne mooy ci Abu Burda leen insha allahu taala loolu moo tax al imaamu Daaraqutni dañ naan li mu wax moo gën a noot wallahu nag taala a'lamu bis-sawaab wa ilayhi al-marji'u wal ma'aab léegi nag ci kaw noonu kon jeexal nañu li nga xam ne mooy taxrij bi xanaa lenn rek lañ ci yokk mooy lëkkaale bi euh, euh, euh, am après bii di ñëw nag ñu dugg ci masala yi nga xam ne quarante six wala quarante trois <laughs> wax yi yi am imaamul hafiz ibn hajar rahimahullah <laughs> di ko tudd <laughs> imaamul hafiz ak mën a dajale yu mel nii quoi laylatul qadr bi yëpp dool la moom moom boo demee di nga fekk moo ci dajale wax yëpp ay quarante wax waaw quarante wax waaw bii moom quarante quatre wala quarante trois wax yoo xam ne insha allah léegi bii di ñëw kon bala ñuy tëj mooy ana ba lëkkaale la am ak suñu bunt bi ñu ne lëkkaale bi ak suñu bunt bi fii leer na mooy wa bayaani saa li imaam tuddee euh, benn partie bunt bi da fii wa bayaani saatil ijaaba eh, leeral li nga xam ne mooy bunt bi dama ko def leeral waxtu woo nga xam ne ci la ñuy nangu ñaan moo tax mu indi non seulement hadis bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day wax di soññe di xemmem loo nit ñi ci waxtu woowee bésub àjjuma fiiha saa'atun am na ci saa boo xam ne lu laa yuwaafiqu waa abdun muslimun wa huwa qaa'imun yusalli du dajeeg moom eh, eh, jaam boo xam ne buy julli la taxaw di julli lu dul di laaj yàlla lu dul ne dina ko jox lam laaj léegi loolu léegi nag bu ëndi beneen xadiisu Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi bi Abu Burda ne wax Seydina Abu kii euh, Ibnu Umar laaj ko ko radiyallahu anhu ndax dégg nga sa baay muy wax ci ngir boobu lu mu ci dégg ci leen saa salaam dina ko waaw nee na mooy diggante bi imaam biy tooge ci minbar bi alhamdulillah ak bi julli ñuy jeex moom imaam An-Nawawi pour lii mooy bayaan bi leeral na saa bi voilà <laughs> mooy xadiis yi day leeral ban waxtu la moo tax mu indi loolu mooy lëkkaaleem ak li nga xamante ne mooy ni mu euh, tudde bunt bi te loolu euh, gis nañ maa fii ci waxu daar al imaam ad-Daaraqutni rahmatullah alayhi kon nag ci kaw noonu ci lañu gis ñaari masala mooy li nga xam ne mooy taxriij bi fi ñu la ñuy fekk xadiis beeg ni mu ñëwee ak wax yi ci am ak léegi ak beneen affaire mooy lëkkaale bi bii di ñëw inshaa allahu taala ñu daal dina dugg nag ci njàngat yi nga xam ne njàngat bi mag bi leen kese mooy lépp mooy saaboo bu kañ la ba ban saa ban waxtu la voilà léegi wax yooyu bu ñu ñëwee ci al-Fath la ñuy dem insha allahu taala al-imaam al-Haafiz après nag dinañ ci wax bu fee bu jeexee moom imaam al-Haafiz bu ko waxee nee na après dinaa wax li gën a noot moom li ñu jàpp waaye ñun dinañ dinañ wax ñun li gën a noot ci ñun insha allahu taala.